Yahya ibn Muhammad an al-Alaa zakara fiihi wa in saama wa salla wa za'ama annahu muslim kon mu ngi noonu kon ci kaw noonu kon euh, euh, jeexal nañu li nga xamante ne moo jëm ci taxriij bi léegi ñu ñëw gi gàttal rek xadiis bi kon ak lëkkaaleem ak bi beeg li nga xam ne moom la ci euh, yonent fare sax san di wax ci lu gàtt kon mooy lii nii bokk na kon ci màndarga yi gis nañ kon yeneen riwaaya yi may nañ yoo xam ne kon lii tënkoo kese këne ku mel nii rek yii kese ñooy yi nga xam ne ñett yi moom euh, euh, euh, mooy màndargaay naafiq wax nañ la sànq que ne riwaay ibn amr bi mawlana ibn amr rahimahullah abdallah comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamaani daal di soloowe mu ngi sax imaamul buxaari sax imaam muslim waaye al imaam Ahmad naka noonu al imaam Abu Dawud ak al imaam Tirmidhi solo nañ ko fo yu wane ne kon mbir mi du tënkuwul ci ñett foofu Seydina Abdullah ibn Amr dane qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te boo demee sa imaam Muslim hadiisu Seydina Abdullah ibn Amr bi la a indi dootu lay teg hadiis Seydina Abu Hurayra bi mu ne annahu qaala mu ne qaala Rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi na arba'un ñeent ngi gis nga fee min alaamaatil munaafiqi salaat léegi fii nag mu ne arba'un ñetti gi man kunna fiihi yonent bi saa sama ku mu nekk ci yow kaana munaafiqan xaalis waajooju nekk na naafiq bu mooy lu sell mais daal piir naafiq moom waaw wa man kaanat yi ku mu daje ci moom kon ñu xam ne kon mbir mi mooy il faut mu daje ci waaj ba pare mu nekk jikko ci moom waaw. ndax bu nekkul jikko ci moom waa ji nekkul naafiq amul lu nit ci daa tardé benn jour rek ñu ne waa ji nga koy bi bëtu naafiq la non non non kal la déedéet mu ne aayatul munaafiqi kon arba'u ñeent ñi man kunna fiihi képp ku mu nekk ci yow kaana bu ñu dajee ci ci cam si moom kaana waajoo di moom jigéen ak góor a ci yam kooku moom nekk na munaafiq na am naafiq naafiq mooy ko loo xam ne li ñuy wane ci biti ak li nëbb ci biiram dafa wuti mooy biiram dafa am na ñaari nifaaq waaw dafa am nifaaq boo xam ne mooy gu mag yi mooy ci ci yéene la pas-pas kooku moom kéefër lay def lay def bopp bopp ka meloo noonu mooy moom li muy wane ci biti wute naa li ci biiram mooy ci biiram ak weddi yàlla lu nëbb waaye nag ci biti comme pour ses intérêts pour yooyu ndax xam na ne ah fii kat ah, ne pas être musulman n'est pas bien vu ak yu mel noonu affaire yi mën naa duñ la gise lu baax léegi moom bu fexe wane ci biti ne jullit la te jullit ak jullit kese la bañ waaw loolu kese la bañ kooku kooku mooy nifaq bu mag gi mooy nifaq gi nga xam ne bari woon na temps yonente bi alei saatu salaam gaa yu bari ñoom la ñeloon waaw moom la alquran di waax di leen wax ci alquran di leen leeral seeni mbir ci suuratul baqara ak ayatul ma suuratul munaafiquun ak aaya yu bari ak taw suuratul tawba al faadiha diw ku ñëw di di xaw yuy suturaay façon yu mel noonu ba léegi nag am nañ loolu am nañ mooy léegi moom la ñaan zanaadiqa yu mag yi waaw nga xam ne ñoom dañuy wane ci biti nit ñi ay jullit lañ waaw mën nañu sax déclarer ne sëriñ lañ parce que fañ bokk di wane lool lool mooy seen seen seen carnet d'adresse alors que seen lépp diine rek bañ gëmuñu ci dara ay yow mal xiyaam yi sax gëmuñu boo naan la fii mu ay nekk fi naan ay ay ay ay ay ay ay lan <laughs> ay ay sawaraat ay yooyoog ay yéeféer yooyu dañ koo war a bàyyee wax lu tax ñu naan yéeféer tout le monde est mort loolu waxi kadib la <laughs> kooku xam nga ne kooku kooku laalewul dara ak diine mais rek dina ko dina ko woote am na sa ay cérémonie yoo xam ne moo koy def di ko tuddale diine te néppam nee nañ ci diine la waaye lépp lu fi yàqu moo ko yàqu ñooñu ni faaxul kufri lañ yor mooy li ñu yor ci bañ mu avancé bëgg mu suuru gëmuñu ci dara liggéey yàlla gëmuñu ci dara tous waaw gis nga euh, prévision yi ñuy joxe ci bourse yi sax ñoom lañ gën a gëm expert yooyu di ko joxe bourse coteurs yi ñoom lañ gën a gëm ko waxu alquran ak sunna wal iyaazu billah te ci biti nii ñuy wane ñooñu moom ay naafiq loolu naafiq xol la kooku moom day def yéeféer borom mu am nag yoo xam ne naafiq jëf la mooy jëf na jëfu naafiq loo xam ne naafiq yële ne ñoom ñoo meloon noonu di ko jëfe waaye loolu deful waa ji ci boppam naafiq moo tax ca wàllu kii ak kéefër sax al imaamul Buxaari def baabul kufrun duuna kufr waaw bunt kéefër gu wuteeg kéefër léeg-léeg wax kéefër ñu naan comme la euh, yonent bi saa saa waxoon kenn ci saxaaba yi innaka mru innaka mru'un innaka mru'un innaka mru'un fiika jaahiliya yow de nit nga koo xam ne des na ci yow mu ngi ci yow loo xam ne ak lëndëm la gu jaahiliya ak ignorance gu nekk ci yow mais taxul mu nekk jaahili déedéet voilà loolu daa am waaw wala ñu ne waa ji euh, yéefér jëf na bu ku def lii wala wax na waxu kéefér tekkiwul ne waaye da ko wax moom yéefér loolu jara bàyyi xel naafiq yi daa am yooyu. waaw bu dee ki nga xam ne nag naafiq yi nga xamante ne nii naafiq xol loolu moom wal iyaadu billah kooku wal iyaadu billah léegi moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy firi lii mu ne lii nii <laughs> mu ne affaire hadith bii nii al hadithu <laughs> hada al hadithu mimma addahu jamaatun min al ulama mushkila min haythu inna hadhihi al khisal tujadu fi al muslim al musaddiq alladhi laysa fihi shakk wa qad ajma'a al ulama al ulama wa ala anna man kaana musaddiqan bi qalbi wa lisaanihi wa fa'ala hadhihi al khisal la yahkumu alayhi bi kufr wala huwa munafiqun yaxludu fi nnaar waaw mu xam-xam yi mu ne xadis bii de moom bokk na ci xadis yi nga xam ne mbooloo ci boroom xam-xam yi dañoo jàpp ne lu xaw a lënt la ci côté wu que ne mais jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mais léegi léeg nga fekk ko ci borom xam-xam borom jullit boo xam ne dëggu na ah amul sikki sàkkawul ci ngëm yàlla ke ni yàlla am na xisaab am na bés pénc am na yonent bay saa saam dëgg la mais léeg-léeg yooyu yëpp waaye nga fekk ko lenn ci yii yonent bay saa saam wax mu nekk ci mooma waaw <laughs> moom la wax mu ne te borom xam-xam yëpp dëppoo nañu que ne képp koo xam ne dëggal na. yàlla alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xolam ak làmmiñam def benn ci jikko yii loolu kenn du ne waa ji yéeféer la parce que lii la waaw te tamit kenn du ne naafiq la boo xam ne day sax li nga xam ne mooy safara xam nga li li ñu wax mooy liñ ubbi ubbee léegi mooy teqantalu naafiq daa am naafiq daa am naafiqam ñaari façon naafiq naafiq woo xam ne xol la bi yóbbu waa ji kufru ak bi nga xam ne ci jëf yi la nga xam ne léeg-léeg mu dal ko waaw wala mu nekk loo xam ne lu ko borom bi seetaane nag too ko la waaye nag xolam moom dañul di gëm yàlla kooku kenn du ne waa ji naafiq la waaw waaye mu ne <laughs> wa hadha al hadith laysa fihi bihamdillahi ta'ala ishkal bi <laughs> hein nekkul ci ñu ngi sant yàlla benn lënt lënt sax amu ci waaw waaye daal li am walakin tulifa wala walakin ixtalafa al ulama fi xam-xam yi dañoo wute ci maanaawam waaw mu ne fa alladi li nga xam ne moom al muhaqqiquuna wal aktharun ñi xóotal mas masala mi ak ñi ci ëpp to huwa sahihul muxtaar te li nga xam ne mooy li wér te moom lañ tànn anna maanaahu que maanaawu xadiis bi xam nga lan la anna haadihi al xisaal gis nga jikko yii nii xisaalu nifaaq ñooy xisaalu nifaaqin ay jikkoy naafiq nifaaq la ak naafiq waaw mu ne te boroom wa saahibuhu ah, boroom na am yii benn ci yii shabihun bil munaafiqiin fi haadhihi al xisaal niroo naag ci jikko yi de wa mutaxalliqun bi axlaaqihim te jikkoo na seeni jikko mooy li ma war wax sax waa ji wax na waxu kéefër tekkiwul ne yéefër la voilà jikkoo naag seen jikkoo de waaw waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu mu ne fa inna nifaaqa huwa izhaaru maa yabutunu xilaaf mooy wala yubutanu xilaaf mooy di feeñal loo xam ne moom day nëbbu wala dañoo nëbbu lu wuteeg moom te war maanaa boobu mawjudun fi saahibi hadhihi al xisaal moom ki yor yenn yi nga xam ne bu waxee xam nga kamiy wax day jàpp ni wax na dëgg ah ba ci biir wooy ay kamu ka ba mu ko digee waajee ngi xaar ne mu naan ko poisson d'avril la ah xam loolu moom mu def nekk na ci kii mu ne wa yakunu nifaaquhu fi haqqi man haddatha wa wa'ada wa tamanahu wa xaasama waaw wa ahadahu min an-naas la annahu munaafiqun fil islaam waaw fa yudhiruhu wa yubtinu al-kufr mu ne loolu mooy jikko la yum yor yoo xam ne jege na jikkoy naafiq yi we tekkiwul ne kooku moom daa naafiq la ci li ñu naan l'islam bu ñuy wax naafiq yi nga xam ne dañuy dugg safara sax fa bokkul ak ñoonu de naafiqu xol waaw <laughs> waaw waaw mu ne walam yurid annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi hada annahu munafiqun nifaqal kufri al muxalladiina fi darkil asfali minan naar waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> kon mu ngi noonu al imaam uh, at-Tirmidi rahimahullah moom mi soloo na ko bi mu ko solowee moom al imaam at-Tirmidi Abu Isa rahimahullahu taala mu ne kii moom mu ngi ko indi ci abwaabul iimaani an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi alaamatil munaafiqi bi mu ko indee mu ne hada alhadithu ah, hasanun sahih wa innama maana hada inda ahli alilmi nifaqu alamal wa innama kana nifaqu altakdhibi ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hakadha ruwiya an alhasan albasri shay'un min hada annahu qala annifaqu nifaqan nifaqu alamal wa nifaqu altakdhib mu ne hada al hadith imam Abu Isa mu ne hadith bii de hadithun hadith mu ne hasanun sahih bu baax la bu wér la wa innama maana hada maanaawu hadith bii nag mooy arbaun bi xam nga loolu jeexal àggalawuñ ko nañ wax yàppa ñu ñëw ci bu imam eh, Ibn Amr bi mu ne maanaawam mooy ca boroom xam-xam ya mooy nifaaqul amal lii yonent bi sallallahu alayhi jëf la lay wax ñi nga xam ne ci seeni jëf lañ yore eh, eh, mandargaay naafeeq mais pas ci seen xol waaw mu ne bokkul wa innama kaana nifaaqu takdibi we e, naafiqu weddi yàlla loolu lii ci ëppoon la la bëgg a wax sinon am na ba léegi kay ala handi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ëppoon ci jamono yonente bi alayhi salaam ndax foofu la gënoon a tare fan islam gënoon a bëgg ndimbal jamono yooyu ñëw seeni noonu tuur leen fu ne yéen ngeen amu ngeen lu ngeen leen war a jàppale ngeen di wane ci biti kën a yéen a gëm te lu nar a màbbal islam yéen a jàpp comme ni naafiq bu mag bi def wa Abdullah ibn Ubay saway bi ñuy def waxoon ñu dem ba ci yoonu mu mu mu mu ñëbbee ceeru armée bi saway yaa ngi xalaat loolu yéen premièrement bariwu ngeen ngeen ñëw ma foofu naafiq bi daal di delloo te ah, un ceeru armée bi mooy ar armée julli ñi soldats yi bu ñu leen xaajee ci ñett benn bi la yóbbaale ba pare naan naan naan naan naan wayow asaabi <laughs> Muhammad wa tabalwil al asbian saway al xilman yonente ba naan Muhammad wowul sax yooyu daf maa wor alayhi salaatu wa salaam wal iyaadu billah daf maa mooy quoi mooy sama sama sama conseil sama ndigal yi ba pare topp ko nay mais ndax waxoon Medina mu bàyyi ba ñëw fii xare bi am mu naan non fii xare du fi am quoi na doon am sax quoi doon nañu continuer quoi kon nañu leen dem yóbbaale mu ne ñooñu ñi ci ëpp foofu la amoon mais ba léegi am nañu waaw waaw moo tax mu ne eh, naka noonu lañu soloowe jële ko ci al imam al hasan ibn eh, ibn yasar al min hada lenn ci lu lii mu ne an nifaaqu nifaaqa naafiq ñaar la nifaaqul amal naafiqu jëf ak nifaaqu takdib ak bi nga xam ne waa moom xol ba la weddi yàlla mais nag ci biti day wane ne gëm na léegi nañ ñëw ci xadiis bi bala ñuy dugg fii yëpp euh, bu euh, Abdullah ibn Amr ngir mottali euh, njariñ foofu kon dane arbaun yonentuwaay saa saam dane ñeente ngi kon dégg nañ xadiis bi li mu ci wax kon bu kenn tëb jàpp xadiis bii di ko di ko di ko dóor nit ñi yow ku ko koo amal rendez-vous ñëwul rek nga jàpp ne waa ji léegi nekk na munaafiq déedéet waaw moo tax Seydina Umar la anhu doon wax Seydina Hudayfa naan ko ndax dangaa gis ci man ndax am na ci man lenn loo xam ne naafiq la loolu nga xam naafiq kéefir la loolu wax non non mooy lan ci ay jëfam est-ce que Seydina Umar doon dute ci gëm yàlla ak yonent waaye sa xam déedéet waaye mooy est-ce que amul ci jëf yoo xamante ne nii moom dugg na ci sous la coupe de cette de hadith bi li muy wax ah waaw léegi te yooyu ndax niroog ku yées lu yées la waaw te niroo niroo la boobu ngay xeet ci jëf yi mën naa dem bew ba sa xol far mel ni naafiq kibaarul munaafiqiin waaw naafiq yu ponkal yaa mag ya ba yow l'islam dara joxoo ko benn gëdd gëmoo ci dara waaye nag ci biti comme que moom il est bon de se montrer musulman ci foo nekk rek nga changer sa veste boo demee feneen moom nga sañ sànni veste bu l'islam bi fële voilà ndax foofu jullit ñi new na moom mu ne fii arba'un eh, ñeent gi man kunna fii képp ku mu nekk ci ñoom kaana nekk na munaafiqan xaalisa naafiq boo xam ne bu set wecc la laa wax ci naafiq te leer waaw mu ne wa man kaanat te képp ku mu nekk fii xalla benn mooy xas la rek wala sifa mooy benn benn melo ci yii minhunna kaanat fiihi xalla min nifaaqin hatta yada'aha yonent saa xam ne na la leer ne am na benn melo ci naafiq bu nekk ci yow ba kera nga koy teg kera bàyyi jikko joo jële waaw mel ni ñu ne ko yen mu ne ida xaddasa bi njëkk saabu bu expliquer kadaba daal di nay naar waaw koo xam ne ay waxam moom daanaka vérifier kese teere nga am ci leer ne waxul dëgg waaw buy ñëw sax nga ay ni RFM ñu ñëw attention RFM a ngoom ku am looy nëbb bu yoboo nga noppi mu ñëw wax fi te lépp lu la nettali daanaka du dëgg ida xaddasa kadab waaw loolu jikko ji yées te ku ko jikko woo yonent bi saa saa nee na fekk ba woo ko na la leer am na benn meloy naa féq bu ne ci yow waaw mu ne way daa ahada xadar gis nga fu mu joxantee ay rendez-vous ku mu amal pacte sa waay hein waaye joxal tegal saa ma teg saa ñu liggéey nga jox leen gis nga saa yi nga ñëw bay kii yaakaar affaire bi nga ñëw te moom mooy bam la koy kii nga ñëw saa yi saa yi war la ko quoi trahir fu mu ameeg yow kóllëre kóllëranteeg yow idaa ahada fu mu kóllëranteeg yow rek xadara dina la woon waaw mooy loolu dafa mujj nekk jikko ci moom waaw moo tax fu mu nekk jikko la même bu xol bi même même bu jëf bi sax ki mu nekk jikko la ñuy wax mais ki mu dal benn bés ñaari bés ko duggul ci xaris bi waaw waaw bu dee ne da koo def pour raison kenn waxul ne li def baax na mais mu def ko mu ngi nikk ci rëccu goo xam ne te beneen yoon du ko def kooku kenn mënula tëb rek ne ko yow yaa ngi ci naafiq ko amal ji déedéet mooy am na lu mu mais nag mënuñu ko askanale ndax mbir mënuñoo ne diw jikkoom la fekk moom benn occasionnel naa la ko dal benn ñaar nga ne waaji eh, léegi yow sa waaj yow sa rendez-vous yi wala tey ñëw ça veut dire que ah yonente balay sat sam ayatul munaafiq di ko bomb gaa yi déedéet kon deuxièmement way da ahada fu mu kóllëréwantee xadar dina trahir wa ida waada bu diglee bu diggee hein <laughs> bu joxee rendez-vous ak la fa da koy foose de <laughs> baax na <laughs> bés bu la nee fi dimanche nañ daje bërëb sàngam man heure quinze heures sawaay euh, bul tarne à quinze heures te bam la koy jox moom la jàpp ne moom de toute façon du ñëw am saa yi la am rendez-vous Sénégal ah. quinze dama ko waxe woon noonu da nga waroon am dégg-dégg quand man dégg-dégg nga wax ba insister ah wa ida waada lu mu lay dig axlafa di ñëw yow moom na sa xel maa ko raxal sa waay wala doo débourser maa la ko man wax mu koy làkki daadaa te nekkul ne incident moo xew de non incident du daa am lu xew ci diggante bi lu tax xar ya leen ba mu ko ko waxee rek jàppoon ne waa ji du ko jox dara bàyyi ko rek day dof dof lu mu xam waaw après dina xool fan lay tabaskee ji <laughs> waaw wa sa liggéey sama liggéey lii laa bëgg ñu moo xam maçon la tailleur la man di doon ouvrier la professeur la day jàngale ab oustaz la nga dénk ko xale yi mën a waaw moom daal balaa weer wee dee lii wala at mii lii dinañu war a man lii dinañ man lii te moom du problème xale yi problème mu xel lañ am am na ñoom yoon nga am ay objectif mais doo ko joxe parce que xale yi nga kii ya nga yaakaaroon amul loolu bokkul mais waa ji wala xale yi seenu comprendre yéex loolu du ci moom def nañ war a def mais affaire bi ci problème bi ci moom la mooy moom ci boppam moo dul délivrer cours yu baax tappale kese liñ fi waxoon keroog di nettali ay anecdote ah, di di di rate ay cours te du ko rattraper te pay gi moom saa su ne nay dal kooku la mu dige woon parent d'élève ba waxoon ne ko dina jàngal doomam nàngam ak nàngam war na ko waaw nga nekk ci école bi ñu jël lu fi nga primaire yow daanaka mooy doo nga porter malade te doo doo rattraper dara digoon gaa yi bañ bañ embauché la wa iza wa'ada bu fu mu digee axlafa dina ko fausser sa waay waaw waaw boo ko wee maçon la nga jox ko kër mu waatal la lu ne waaye liggéey bi nii moom kay premier jour mu indil la waaye quinze ouvriers ngay kontaan nga jekki ba nga ko joxee xaalis bi waxuma la moom de mais kenn doo doo ko fa gis kooku wor na la bu ko defee jikko mooy yor na jikkoy naafiq waaw wa ida wa'ada axlaf bu mujj bi mu ne wa ida tumina xaan waaw te nag euh, non wa ida ahada fayar lu may wax nii <laughs> wa ida ahada voilà wa ida xaasama boobu wa ida xaasama fu mu fu mu fu mu xulóoweeg nit ki rek mooy am am luñ jone rek fajara mu wax wax yoo xam ne ñu génn dëgg la te moo koy tay waaw yi <laughs> nag aka bari ci femme yi walla iyaazu billaah waaw man ngeen a nekk moo la yonent bari saa saa waxoon rek waaw comme baabul kufrun duuna kufr bam ne dem na safara gis na ne jigéen ñaa fuuf ñu ne ko ah jigéen ñi laaj saxaaba yi ne ko ah mu ne ndax yonent bi saa saam li annahunna yakfurna ndax ñoom dañuy weddi ñu ne ko ah yonent bi dañuy weddi yàlla mu ne déedéet yakfurna al-ashira dañuy weddi suul jëf li nga xam ne mooy njekk dëkkaale bu rafet waaw law anfaqa ahaduhum bu kenn ci yéen awala ahadukum bu kenn ci yéen daal di woon dépensé ci ñoom jamonoom yépp benn bés mu merok kenn ci ñoom lan la lay wax masoo fi dara loo déggoo Oustaz Sall doon wax yàgg na Oustaz Alioune Sall hafizahullah mu ne jigéen ñi moom ñaari mbuus la ñuy yor bu ñu nekkee yow ñaari mbuus benn mbuus mi moom sëqut mooy mbuus la bu baax waaw boo xam ne yow lu bon loo def ricc ricc boo def fa lañ koy def waaw kanta beneen mbuus mi ñu yor moom dafa fëq lu baax loo def fa lañ koy def mooy dafa def ngan dum bën bën la mooy loo ci def mu wadd léegi nag bu ngeen doxee di dund di dund di dem ba ba benn bés mu mere ngeen xuloo wala jàppante mu ne de façon yow ma soo fi def dara ne ko ah yaa mën a wax lool mu yëkkati mbuus yi ne la xool <laughs> mbuus ka xam ne moo waroon a def lu baax la dara newu ci ndax lépp fëq na sawaay lam defoon yëpp kantaan ak mbuus moo xam ne moom moo fa lay def rëcc yi boobu moom mu intact mu war la ko ne yow yii rek nga fi mën a def ba ma la ba ma duggee ci yow ba léegi masuma am ci yow lu neex walla iyaadu billaah lu yonent bay saa saa am ne nag façon boobu la yakfurna al ashir dañuy weddi suul jëf manque de reconnaissance njekk boo leen defaloon waaw loolu bokk na li ëpp li yóbbu jigéen ñi safara walla iyaadu billaah ak góor ñoo xam ne noonu lañ def ñoom tamit nañu mooy fu jikko yu mel noonu la yóbbu jigéen ñu ëpp ci ñoom fële mu yóbbu leen waaw mooy xuloog nit taxul nga dénigrer ko wax ko loo xamante ne du lool loolu daa bokk ci li nga xamante ne nii eh, mooy eh, eh, ci aayatul munaafiq waaw tey lay def jël li nga xam ne mooy dëgg bëgg ko soppi caaxaar ak ak ak neen waaw jël li nga xam ne mooy neen def ko dëgg waaw dala yow ma lay dimbali rek waaw ma lay dimbal te leer na ko li muy wax amul waaw wa idaa xaasama fu mu xulóoweeg waa ji fajara mu kàccoore ko daal di koy wax lu dul noonu kon nag mu ngi noonale <laughs> kon yii daal mooy yi nga xamante ne eh, ci ngay gisee que ni kon mbir yi ñeent la au final voilà yu mag sëkk am na ñuy wax lu ploom mais boo seetaatee ñeent la waaw kon waaye loolu mooy min alaamaat yi dañuy wax ne lii du lii kese ah waaw te boo seetloo jikko yi yépp am na luñ niroo mooy ñàkk dëggu mooy lim lay wan ci biti ak la mu nar loolu bokkul waaw ba mu lay leb naan la dinaa fay moom ba muy leb la fas yéene woon amoon kii ne du fay dara waaye ko day ngaaka ngaaka law baax nag <laughs> nga gis ko moo kay wax loo xam ne dëgg wala dina digg dara mooy moom lan lañ bokk ñoom ñëpp mooy lañ lay wax bay wuteeg ñoom liñ jàppoon ne loolu la ñuy def moo tax bu dee occasionnellement la dal nit ci lool kenn du ko wax ne yow am nga naa naafiq déedéet parce que loolu bokkul woon li nga xam ne moom la façon ci xolam ba mu koy def moo tax yonent bay saa ne képp koo xam ne dafa leb alalu jàmbur wala kii ko ah, mu bëgg ba pare am yéene ne fas yéene ne dina ko fay te mu dëgg ci moom borom bi dina ko fayal waaw waaye képp koo xam ne ba mu koy leb la jàpp la la la fas yéene dara lu borom bi dina lépp lu mu am barke bu ci am te borom bi dina ko xisaab ci loolu dina garaaw ci moom kon nag xadiis bii nii muy noonu te euh, lëkkaaleen ci bunt yu mooy kon ah digle li nga xam ne mooy euh, di euh, matal kóllëre yi di jottali kóllëre yi di ko jooxe mooy la kàddu gi nga wax ah boo digee nit dara kóllëre la waaw waaw waaye yow sa waay da ngaa pare sa jàngu Europe wala Canada mais sa man je suis dans l'administration xam nga lan la yow boo pare rek wooma yow bul am dara jëlal biee nga wàccu Sénégal waaw waa ji laata muy ñëw mu lay woo nga naan ko waaye c'est bon yow ñëwal yow te diplômé nangam dañ laa soxla waa ji nga tax ndekete yoo renouvelé sax titre de séjour loolu mooy manque de prudence quoi <laughs> wala wolof yooyu bu mu la ko tax bu mu la ci dugal de yow renouveler dem <laughs> waaw bokkaale boo gisul loo xam au moins nga mën a rebondir feneen mais boo fi <laughs> boo fi wóoloo yooyu dóor nga solo ko ci ëkk boo xam ne xamoo foo foo foo foo koy <laughs> néew yi gam néew yi foo koy faje waaw waa ji ñëw wàcc Sénégal ba mu wàccee woola muy sone jëloo mu woowaat la di tombé refond deux jekki ñu ne la le numéro n'est plus accessible ak nàngam nga xam ne waa ji trahir na la allahu akbar allahu akbar xoolal ma lu garaaw lool rek kooku mooy kóllëre gi mu joxoon sawaay yi daal lu koy matal de kàddoom waaw borom bi nag dañoo digal antu addul amaanaati ila ahliha waaw bu ñu ko wóoloo ci dara kóllëre dañ laa wóolu moo tax ñu jox lum réew dañu laa wóolu moo tax ñu jox la kees dañ laa wóolu moo tax ñu def la député dañ laa wóolu moo tax nangam ak nangam mu ñu def la monsieur le maire ay waay buur bu trahir li nga xamante ne mooy li ñu la wóolu ñoo xam ne bañ leen di fal lañ fas yéene ne bu ñu toogee waaye yow seen souci d'argent jeex na seen souci xaalis jeex na dañuy defaru seen bamba maase na waaw seen affaire baax na noonu lañ ko jàppe waaw ñu fal leen ñu tasaare réew mi pasar pasaree alalu réew mi waaw loolu ci jikkoy naafiq yi la bokk dañ laa wóolu boo koy wóolu mu lay trahir waaw te dinañ gis ci ci yeneen xadiis yi allahu akbar li nga xamante ne noonu la ak kóolute di dañe ci xolu nit ñi te mooy xadiis bi ci topp insha allahu taala moom la ñuy gis ci jataay bi ni allahu taala wallahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ba bala ñu jàll jéggalu hadith bi war na ñëwaat hadith numéro six cent six cent quatre-vingt-neuf parce que daa mel ni dañoo dal ci hadith yi ñu génn yoo xam ne waxoon nañ ne dinañ wax ndax dinañ ñëwaatam déet ba ñu ñëwee bay tëj comme nii la ci suñu xel dem ñu naan nañ ko bàyyi far defuñu ko du tout moo war a jëne xaaral rek ñu daal di koy kii fii ndax xadiis yi nga xam ne ñooy ñëwaat te ñu gisoon koo ci jotaay bee ñu génn hmm, eh, ci xadiis yële ñu génn mooy xadiisu Ubaydillah ba ibn Ziyad eh, mooy xadiis numéro cent quatre-vingt-douze waxoon nañ la dina ñëwaat xadiis six cent cinquante-sept ah boobu waxoon nañ la ko waaye keroog dañoo dal dañoo dal xasuma koo wax dama woon dinañ ci ñëwaat far